a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin al-mab'uusi rahmatan lil aalamiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin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 di ilmul faraid di li jëm ci wàllu miiraas a ubbi woon nañ ci jataay bi weesu bunt bu rëy ci wàllu woowu muy alxisaab li jëm ci wàllu calcul yi nga xamante ne ni mënu da ñàkk ki nga xam ne mooy farad yi bi mu dee xam quelque notion de calcul yoo xam ne <clears throat> mooy tax mu mën a miraas ba ni nga xam ne miraas mi ci lay jaare ci yoon rawatina bu dee ne mbir mi parce que bu dee ne ki génn àddina dafa génn àddina bàyyi fi doom ji kese doom jugóor kese loolu simple na amul asxaabul furud newuñu fi keneen newu fi loolu moom simple na waaw bàyyiwu fi yaay bàyyiwu fi jabar bàyyiwu fi bàyyi bàyyiwu fi ay sœur bàyyiwu fi dara te ñooñu sax bu fi kii newee seen kii nu mu tudd doom ju góor da leen day yiir kooku loolu simple na bu dee doom ju góor ji rekk a fi ne kon alxequl furuda bi ahliha du ci am parce que amul ku ñuy jox furud yooyu le ni ñuy def dañuy jël alal ji yépp jox ko doom ju góor ji mu dem yoonam loolu simple na waaw yii moom dafa nekk lu simple côté bii moom bu dee lii kese la moom loolu moom aajoo wut lii nii <laughs> waaw ah <coughs> waaye en général yëf yi du demee noonu en général yëf yi du demee noonu le Euh, tey nag kon gisoon nañ introduction bi comme ni nga xam ne noonu la ko al-allaama al-Baqariyu raxmatullahi alayhi mi def xaashiya ci sharx euh, ar-Rahabiyya ni nga xamante ne noonu la ko waxe alfaradi muftaqirun ila thalath a'mal xisaabia kene alfaradiyu ki nga xam ne mooy toppatoo mbirum miraas dafay soxlawoo ñetti opération ñetti mbir yoo xam ne ci wàllu xisaab la jëm mooy ci wàllu calcul bokk na ci mu ne mooy at taxsil mooy bi njëkk mooy nga fexe trouver lan mooy aslul masala muy at tasil ginnaaw loolu at tasxiix boo trouver aslul masala ba war a séddale nag bu mbir mi naree am ab dàmm wala ab virgule bu boobaa corriger gi nga ko war a corriger loolu noonu mooy li nga xamante ne nii mooy euh, at tasxiix corriger ko ba jox ku nekk li mu war a am te benn problème du ci am loolu mooy li nga xamante ne mooy ab tasxiix boo paree nag ci loolu li ci des mu gën a mooy wa qismatu tarika mooy nga daara nga doora nag jublu nag ci li nga xam ne mooy séddale li nga xamante ne mooy miraas mi kon affaire yi loolu la mooy li nga xamante ne nii moom lañ gisoon ci jotaay bi weesu mu nekkoon benn mumbëstal ci wàll wii waxoon nañu définition yi waxoon nañu nag euh, que ni affaire yi jafewul waaw li fi nekk leen rekk la mooy dañ koo jàngut dañu ko jàngul rekk waaye mbir mi daldiwul jafe de waaw léegi nag euh, tey ñu war a gis ñu dugg ci liñ la waxoon ne gis ngay aslul masala yii balan ci dugg balan ci jaar balan ci agsi dafa amoon foo dafa am foo xam ne moom foo jaar nga jaar foofu waaw laa budda nga jaar fa ndax boo fa jaarul rek mooy mooy en dañ ko dul trouver sax waaw gan di problème ngay am waaw sérieux problème ngay am kon nag euh, moo tax ñu war a gis loolu le nga xam ne boo ko gisee ab euh, euh, kii la lu lay lu lay introduire la li lay introduire la ci xam-xam bii te day tax après mbir yi day yomb te loolu ñi nga xam ne ñooy ñoo def mathématique même ñi nga xam ne sax L lañ def téléphone defoon nga xam ne seen programme doon na ko am dinañ gis ne affaire boobu noonu euh, ñoom defoon nañ yooyu waaw ñooy defoon nañu li nga xamante ne mooy li jëm ci wàllu wi euh, léegi nag ginnaaw loolu kon ñu war a gis loolu tey insha allahu taala loolu mooy lan mooy li nga xam ne la ñuy tuddee mooy ak comme que ay chiffres la ñuy wax fii comme que ay chiffres lañuy wax mooy laa budda euh, nit ki euh, mu xam li nga xamante ne nii nag mooy relation yi am entre chiffres yi waaw waaw xoon naa la nag bul tiit te bul tëb xaaral ma jël sama bindukaay bi voilà léegi loolu mooy lan relation yi nga xam ne am entre chiffres yi euh, mooy li ñu naan xoolal bu ma yoree ay fraction xam nga fii lan lañu kii lan la alquran di wax ay ay sulus sulus mooy lan un tiers ak lan sudus sudus mooy lan un sixième ak ay sulusa sulusa ni mooy lan deux tiers mooy gis nga ci ay fraction nga jëm loolu du noonu lañ koy tuddee bu ma juumee ngeen wax man loolu du sama domaine hein mooy un huitième un demi un tiers deux tiers hein ak de suite mooy loolu lañ am loolu nag loolu nag moo tax fii nii calcul yi ñuy soxla ci côté boobu la jëm waaw ci côté fraction yi ak trouver yi nga xam ne mooy liñ naan le dénominateur commun ndax bu ñu amee yoo xam ne danga koy war a séddale hein bu dee yoo xam ne yu ñu war a séddale la imagineel kii war a jël deux quarts kii war a jël un demi loolu il faut nga am opération booy jaar wax naa la que ne mënoo ñëw rek di euh, ne bon am na loo xam ne man da nekk bu ma nee bon attends c'est simple ah nga ne waaw alxuraan lan la wax kii nee na bu comme nit koo xam dafa génn àddina euh, bàyyi fi yaay ak kan ak ki nga xamante ne yaay lu muy jël bu booba nam naan la euh, est-ce que mën ngaa préciser ba pare parce que euh, <laughs> léegi man affaire bi dama cee xaw a euh, dugg quoi <laughs> la très bien kon wax nga dëgg mooy ana ana këyit voilà nit ki dafa génn àddina mu bàyyi fi yaayam muy umm muy la ak kan ak li nga xamante ne nii mooy baayam waaw ak kan ak soxnaam wala non non bii bii nii bii nii fi ñuy jëme mooy sulusul baax yi non <laughs> dindil bii <laughs> voilà xoola nañ wax nit ki dafa génn àddina bàyyi fi deux sœurs voilà germaine uxtaani uxtayni shaqiqatayni la fi bàyyi ak kan Euh, ak jëkkër voilà ak jëkkër zawj ak jëkkër léegi lan la alquran wax lan la alquran wax dane ca fin wu suratul nisa ngay dem pour trouver uxtaani shaqiqataani bi nga xam ne moom la fi bàyyi ñoom lu ñuy am bim naan ba'da a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim yastaftuunak waaw qulillahu yuftiikum fil kalaala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad fa in kaanat ithnatayni falahuma thuluthaani mimma tarak kon ma ne thuluthaani la wax ne bu dee dafi bàyyi ñaari sœur fa in kaanat ithnatayni te fekk amul doom in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun kon fii ma ne deux la al uxtaani ash-shaqiqataani di am ma ne la bindal deux tiers ci kanamu uxtaani shaqiqataani muy deux sœurs germaines ma ne la ci suufam loo ci bindoon zawj zawj la la alquran wax ca aaya douze ba walakum nisfu ma taraka azwaajukum in lam yakun in lam yakun lahunna walad ma ne kon nisfu un bu ma ñëwee nara nara nara nara joxe miraas mi lii rek a fi am ñaari sœur la fi bàyyi ak kan jëkkër mooy ndaw si génn àddina bàyyi fi ñaari sœuram yoo xam ne ñoo bokk nday ak baay ak jëkkër kon jëkkër day jël un demi buñ jëlee alal ji yépp xaaj ko ci digg bi moom mu jël benn xaaj kii dem benn xaaj xam nga misaal mii lañ la joxoon bi ñuy jeexal ne la woon lii nii ëpp dafa ëppal alal ji mooy ne alal lii suñu boroom wax ñu jox leen ko moo ëpp alal ji fi nekk ji fi ji fi ndaw si baax parce que deux tiers boo ko jëlee un demi boo xaajee alal ji yépp xaaj ko ñaari xaaj jox jëkkër ji benn ñaari sërëm yi lañuy am dootul mata ci lan deux tiers dootu ko mat mooy xam nga lii nii damay soxla opération te bu boobaa ci fraction la ay fraction la mooy damay dugg kon ci ci nan lay calculer loolu loolu c'est juste pour te donner un exemple pour wan la ne Euh, laa moo tax dañuy soxla lii mais dinañ ñëw ci suñu exemple yi nii buñ àggee ci aslul masala ak tas ak tasxiix léegi mooy bu ma ñëwee entre deux tiers beeg un demi bi bu ma koy régler dafa bokk ci yi nga xam ne ci fraction yi dañ koy soxla mooy al maqaamul mushtarak al foog naa mooy li ñu naan euh, le dénominateur commun waaw fii nag fii nag al maqaamul mushtarak bi mooy li nga xam ne mooy le dénominateur commun lii boole ñaari yi taxaw ana ban relation moo dox seen diggante loo xam ne dinañ ci mën a ànd bokk ko sans pour autant mu indi problème ci seen biir ma mën a régler opération bi loolu mooy al maqaamul mushtarak fii nag eh, dañu soxla yoo xam ne man da ñàkk comme liñ la ko wax woon léegi nag ñu ñu ñu ñu ñu ñu kii ci léegi mooy lan mooy nag gis nga entre yooyu mooy fraction yii nii comme yooyu damay seet damay seet dafa am ñeenti mbir yoo xam ne fokk ma xam ne fokk ma seet leen caytu leen ci bu ma amee fraction yu mel noonu mooy un demi ñuy wax ak yii kii lii lay am kii lii lay am te lépp di ay yu mel noonu dafa am relation bi lay seet entre n'importe quel chiffre yu ma fi am loolu nag soit relation bi man da génn ci ñeenti façon man te man te génn ci ñeenti mbir yi may bëgg lim soit diggante comme deux tiers bi ma wax ak un ak un demi bi mooy ci suufam trois bi xam nga tiers mooy ci suuf mooy un mooy alal bi buñ ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj bi ma def benn def ñett ci suuf un demi mooy benn alal ji bu ma ko xaajee ñaari xaaj benn xaaj bi mooy muy def ak un ci kaw def ñaar ci suuf mooy diggante deux trois bi fa laay xool ñoom ñaar laay xool lan mooy seen relation est-ce que ñoo niroo est-ce que chiffre bi la xam nga mu doon un tiers la kuy jël un tiers comme fi bi bi bi mu naan ñële buñ baree fahum shurakaa'u fi sulus wala nit ki bu génnee àddina wa warisahu abawaahu nit ki bu génnee àddina ay ay parents war koo donn fekk fekk lan fekk amul doom fa in lam yakun lahu waladun wa warisahu abawaahu fa li ummihi thuluth un comme loolu mooy mamoon miraas moo xam ne dafa am un mooy lii composé un ak deux tiers ak albaqi ndax albaqi asaba la mooy ki nga xam ne moom bokkul ci asxaabul furud moom day toog xaar bu ñu joxee waa asxaabul furud ni alquran ne jël leen ni ngeen jox leen bu ñu leen joxee ba pare moom mu door a jël léegi mooy foofu noonu mooy albaqi duma ko defal benn chiffre parce que amul moom balaa am fokk ñële am ba pare fekk ma am ab un tiers ak deux ak deux tiers foofu bu ma xoolee entre un tiers ak deux tiers am nañu relation mooy ndax am nañu lan deux tiers lan lan lan mooy seen dénominateur commun mooy trois bi mooy tiers bi bu boobaa bu dee dama am fii trois am fii trois loolu lañ naan ak tamaasul dañ naan tamaasul am na loolu mooy première chose mooy halil alaaqa hal mal alaaqa bayna haadayn al adadayn lan mooy relation bi nekk entre ñaari chiffres yi may wax parce que simple après dinañ la dinaa la wax bu dee ne mais bu dee na amul loolu bu dee ki ñu am mooy koo xam ne jëkkër la fi bàyyi ndaw soo xam ne dafa génn àddina bàyyiwu fi benn moom kalaala la waaw mooy bàyyiwu fi waajur euh, non du dekk kalaala parce que bu mooy daal jëkkër euh, soxna soo xam ne bàyyiwu fi waajur mais bàyyi na fi benn doom bu góor ak jaba ak jëkk ak ak kan ak kan euh, jëkkëram kon ñii ñoo koy doon léegi nag euh, xam nga doom ji alxuraan waxul ñaata lay am moom asaba la day xaar kantaa jëkkër ji moom wax na li muy am jëkkër ji da ne moom jëkkër ji li muy am mooy wala da ne woon yéen nag fa in kaana ah non euh, fa in kaana la hunna wala falakum rubu' mimma taraktum bu dee ne seen doom yi. non bu dee seen seen seen jëkkër seen jabar yi ba ñuy faatu dañ fee bàyyi doom yéen jëkkër yi yéenay am rubu muy un quart jëkkër ji day jël un toog toog fële léegi li des doom yu góoram ji fi bi fi soxnaam si bàyyi moom moo ko war a jël léegi bu boobaa mooy loolu aslul masala simple na comme que benn kese la un quart la mooy alal ji biñ ko xaajee ñeent. jëkkër jee jël benn bi un quart quatre boobu nekk ci suuf moom mooy nekk aslul masala waaw mooy nekk cosaanu mooy li ñu wax bii paas ak tafsil di seet amaliyatu tafsil mooy di topp di xool ana lan mooy aslul masala li nga xam ne mooy masala bi mooy cosaanam ci lay jóge bu boobaa quatre bi comme que ñaar kese lañ quatre bi mooy nekk ci kaw mooy nekk aslul masala dama koy jël teg ko ca kaw léegi nag ma commencé séddale comme que tag bi la damay jël un ma def un defal jëkkër ji un parce que moom benn la am ci kaat yi trois yi des doom jee ko moom moom bind ab trois ci kanamu doom mooy bu ma koy def damay def genre damay bind zawj ci kanam première ligne zawj mooy l'époux hein après bind ci suufam al ibn mooy doom ji après lépp ma def ci kanamam un quart mooy ma bind un quart doom ji nag ma def b wala baa wala albaqi mooy albaqi mooy li des léegi nag bana ma séddale lii mooy xam nga lii xam nga bii sax simple na même man nga koo def nii man nga ñëw taxaw ne bon 4 la 4 alal ji 4 fois lañ ko xaaj jëkkër ji jël na benn kon ñett yi des doom jee ko moom bu dee fii c'est simple mooy li ma doon wax sànq ne bu dee benn nit la benn kii la loolu c'est simple léegi kon kat bi mooy nekk boppu masala bi mooy cosaanu masala bi mooy kat boobu laay séddale diggante jëkkër ji ak kan ji jëkkër ji comme que suñu boroom nee na lay jël ma jox ko benn trois yi des wama fama baqiya alxiqu alfara'ida bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin zakar ma jël ko ñett yi des ma jox ko doom ji jeex na xam nga loolu loolu mooy aslul masala kat boobu noonu nga xam ne moom kese fi nekk mais bu dee nii simple nag mais fi muy gën a kiiwee compliqué mooy bu dee ñu bari lañ la kii di jël un quart imaginer dafay bàyyi jëkkër non waaw jëkkër jëkkër ak doom bàyyi fi yaay ak bàyyi xam nga yaay ak bàyyi lu ñuy jël sudus ku nekk sudus la waaw ndax deme wali abawayhi li kulli waaxidin minhuma sudusu mimma tarak in kaana lahu walad alquran dane aaya 11 bi suuratu nisaa wali abawayhi ñeel na abawayhi bii bul foog ne ñu ne góor rek kon jigéen bokku ci non jigéen ak góor la mooy ndax euh, ñoom shaqaa'iqu rijaali fil hukm muy jigéen ñi ay sœurs germaines lañu ak góor ñi ci àtte sharia bu nee góor ñi defal li jigéen ñi loolu loolu la def ba mu des loolu mooy cosaan ba mu des loo xam ne sharia dafa ñëw ne yow jigéen gi defeel nee lu wuteeg ki góor kiy def waaw comme loolu comme ci wàllu col ko mooy fan la awraay jigéen di yem ak fan la lan lay muur loolu sharia moo ko décrire ci suuratu al ahzaab waaw moo tax fépp loo xam ne loolu ñëwu fi loolu amu fi ci wàllu àtte sharia bi amul ñu naan góor nii la koy defee jigéen nii la koy defe non bu amul luy ñëw wane ne jigéen nii la koy defe mooy ni ko góor di defe la koy defe waaw ni ko góor di defe noonu la koy defe ba dalil ñëw wane ndax euh, wane ne tey déedéet jigéen ñi nañ ko defee neneen ndax lan ñoom jigéen ak an-nisaa'u shaqaa'iqu ar-rijaali fil hukm waaw ñooy ay sœurs germaines ci jigéen ñi ci àtte ci ak góor ñi ci wàllu àtte mooy xam na fii kon dane wali abawayhi ñeel na ñaari waajuram yi ki génn àddina kon fii jigéen lañ joxe moo génn àddina hein ndaw see génn àddina bàyyi fi jëkkëram baayam ak yaayam gis nga li ma la waxoon sànq ngay def gis nga yi boo koy def dangay ngay def ligne bu nekk nga def fa kenn zawj loolu nga ne l'époux nga bind époux wala son mari waxoon naa la bindal époux ndax moo tane après baay baay la fi bàyyi tamit muy père nga bind père ci suuf umm nga bind umm ak doom doom ju góor nga bind ibna bu boobaa miraas mi nu muy demee doom ju jëkkër ji lu muy am boo paree ba bind yi yépp ci ngay demee jëkkër ji ci kanamam nga def la neexee nga def deux xool lan la alxuraan wax ñu jox ko nga jox ko mu ne lan kon wax nañ sànq aaya bi ne ñoom ñoo am ar rubu bu dee ne daf ki fi génn àddina seen soxna yi dañ fee bàyyi doom kon moom un lay am bàyyi ji lu muy am wax nañ ko sànq wali abawayhi li kulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kaana lahu wala ñeel na baayam ak yaayam ku ci nekk un sixième bu dee ne dañoo fee bàyyi doom kon baay ji un sixième yaay ji un léegi doom ji moom baa nga fay def mooy baax yi ndax moom bokkul ci asxaabul faraid moom li des lay jël asaba la waaw xam nga baay bu dul woon alxuraan a wax fii mooy baay bu fi doom newul ah moom non seulement day jël wàllam ci wàllu nu mu tudd léeg-léeg léeg-léeg mu am kaa yoo xam ne day jël ci far fardam ba pare jëlaat ci wàllu asaba comme ni ñu ko gisoon ci aljadd mi nga xam ne moo ko fi toogal bu dee ne bàyyi newu fi léegi mooy xoolal fii kon lan lañ am nañ un quart un sixième un sixième un quart un sixième un sixième xam nga lii wute nag liñ gisoon cinq li gisoon cinq muy jëkkër ak doom bu boobaa lii nii mooy man bu ma koy calculer mooy bu ma koy calculer il faut ma xool fraction yi ñi ci suuf mooy du ci kaw un du un laay jël bu ñu nee un quart du un quart quart du un bi laay jël quatre bi ci suuf moo ma soxal moom lay xool un sixième six bi laay xool bu bu papa bu yaay ji un sixième ma xoolaat six boobu yooyoo ma soxal mooy six ñaari six ak benn quatre foofu laay xool seen diggante diggante yii nii ana mooy relation bi dox seen diggante est-ce que tamaasul bii ñu wax am na fa mooy damay xool kon kon li njëkk kii mooy ma xool mooy ñetti mbir la ñeenti mbir la bokk dangay seet est-ce que tamaasul am na tamaasul mooy lan ida kaana al wala ida kaana al adadaani mutamaathilaani mooy boo amee ñaari chiffre yoo xam ne ñoo yem mu ngi mel ni papa jeeg yaay yi fii un sixième ku nekk un nga am kon six bi ñoo ko bokk kon six bi ak six bi loolu mutamaathilayni loolu tamaasul moo am est mooy loo xam ne dañu moo ñoo niroo mis buñ ne kii moom mis la mis kii kii benn lañu ñaari ñaari ñaari ñaari taw ama ñaari cheikh ah ay taw am lañ ma ñëw ne mais kii nii ay jumeaux lañu mais Ousseynou mii ak Assane mii Adama mii ak Adama mii ak kii nii mii benn lañu man dama leen di jaawale manuma leen a xàmmee parce que comme loolu mooy loolu mooy tamaasul te foofu des na mais fii la gën a nekk mooy six nombre six un sixième pour papa ji un sixième pour yaay ji ma xool six ak six loolu bu ma seetee loolu tamaasul moo am. léegi nag so gis nga nag yéenee nag bu ci am bu nekk daa am conséquence bu may jox mooy dafa am noo xam ne bu ma xamee ne bu ma xoolee gis chiffre yi tamaasul am mooy mu def noonu ñu bokk ko mooy bu boobaa daa am lu may yóbbe nag waaw résultat parce que du ma ko xool noonu rek pour xool parce que bon j'ai le temps bon comme moi je suis un observateur aguerri voilà j'ai remarqué que là il y a six il y a là six un six dafa am fu ma war a daa am lu loo xam ne moo tax ma leen di xool bu ma gisee ne tamaasul am na entre six six trois trois six euh, quatre quatre euh, euh, huit huit loolu noonu bu ma ko gisee loolu mooy tamaasul nombre dix bu ma amee chiffre dix am chiffre dix ci kanamam dama naan ñaari chiffres yi de tamaasalaa mooy ne ñoom ñaar benn lañu léegi nag bu boobaa lan la may indil mooy bu boobaa damay doyloo benn bi benn bi laay retenir bàyyi beneen bi comme que benn lañ mooy soxla mu may yóbbu ñaar bi damay diisal ci samay bagage rek opération yi ma bëgg a def bu ma fi naree jël bu nekk ñaar bu nekk ñoo niroo benn laa ciy jël fii dañ ma bëgg ma indi bu nekk loo xam ne mooy bu ma fi indi lu niroo <laughs> moo tax bu ma ñëwee gis ñaar yu niroo un sixième damay jël benn bi daldi daldi éliminer beneen bi waaw éliminer beneen bi lay def bu boobaa nag euh, bu boobaa mooy <laughs> euh, six boobu noonu bi ma bi ma retenir bu dee ne opération bi may def miraas bi may def ñoom ñaar kese la ñoom ñaar kese fi nekk Euh, ma éliminer benn bi beneen bi may retenir boobu mooy nekk aslul masal exemple nañ joxe exemple boo xam ne moo gën a parce que fii zawju mu ngi ci kaw ak doom mais nañ joxe beneen exemple boo xam ne nisfu nisfu la est man nga maa jox exemple ci miraas boo xam ne kii day jël ci alal yi kii jël beneen ci bi te ñoom ñaar kese ñooy séddoo alal yi hmm. dama ceen man la pourtant simple na nisf nisf ñaataa koy am boo demee ci miraas ñi nga xam ne ñooy am ñooy am nisfu ñaata la loolu nekkul loo xam ne lu jafe la mooy premièrement waaye bul jël walla mooy doom doom ju jigéen kese bu dee moom kese la fi doom ji la fi bàyyam bàyyi ak sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor a ko jur bu dee moom kesee fi nekk tamit ma ne la waaw kay loolu baax na mu ngi nii xam nga yaa ngi fàttale ko voilà moo tax bu ko fàttee waaw ak kan kan moo amaat nisfu nga ne ma nisfu am na kii jëkkër wax nga ko sànq jëkkër ji nga xamante ne nii soxnaam dafa génn àddina te bàyyiwu fi doom kooku it mu am nis man la très bien très bien t'as vu ak kan des na mana maa ah woy mana la si des na nga ne ma ah mooy bu jigéen waaw mooy sœur maanaam sœur bu jigéen sœur day nekk jigéen tout le temps <laughs> voilà kon mooy sœur bi nga xam ne shaqiqa la wala li ab nga ne ma ah oui loolu gisoon nañ ma ne la si in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak <laughs> mooy euh, fin saar bi ñu waxoon sànq suuratu nisaa bi saa yi bul fàtte loolu ma ne la in imru'un halaka bu dee dafa am ko génn àddina benn waay laysa lahu walad amul doom walla lahu waaye ñeel na ko bàyyi na fi ukhtun sœur boo xam ne sœur bu mu bokkal shaqiqa la wala li ab mooy tax ñaar ñoom ñépp duñuy dugg ki mu bokkal nday ak baay sa sœur germaine wala sœur boo xam ne paternelle kooku noonu bu dee moom kese la fi bàyyi sœur boobu mooy jël xaaju alal ji léegi nag ma ne la kon kon am nga cinq léegi combiner fii ñaar ñoo xam ne ñaar kese nga ma ciy jox pour ma jox la exemple tamasul ni nga xam ne boo ko amee mooy ñaari euh, dénu seen dénominateur commun nekk la même chose bu boobaa dangay lan chiffre boobu noonu bi nga retenir moom mooy nekk aslul masala mooy nekk ca kaw moom ngay séddal diggante ñoom ñi ci des voilà léegi kon ma ne la ma ne ma ne la yow léegi xoolal ma kenn nga ne ma euh, bon yow def ko def ko def ko ma ne la parce que man def naa lu jafe tamit <laughs> tontu naa cinq yi nga xam ne ñooy jël ni suus rek ah yërëm ma yërëm ma euh, jox ma répit ma ne la waa baax na kon nañ jël zawj nañ jël zawju wax nga sànq mooy ndaw si dafa génn àddina bàyyi fi jëkkëram te amul doom kon mooy am un un demi nisfu muy xaaju alal ji nga ne ma waaw ma ne moom la fi bàyyi ak benn sœur benn sœur boo xam ne moom moom ndaw si faatu bokk ndey ak baay bokk papa waaye nañ ndax shaqiq kese nañ wax ne kim fi bàyyi ñoo bokk nday ak baay benn sœur la fi bàyyi ak jëkkëram geex na kon ñu ne jëkkër ji day jël un demi ja euh, sërëm bii mu bokkal nday baay wala mu bokk ak moom papa kese day jël la day jël un demi moom tamit ndax inim lu un halaka laysa lahu wala bu benn waay gaañoo amul doom wax nañ la fii góor jigéen na ci yambul ne inim lu un kon góor lay wax déedéet halaka waxul halakat inim raatun halakat non dañ naan la la ndax al nisaawu shaqa'iqur rijaali fil hukm kon inim lu un kon mu jël un mane la léegi bindal zawju kon bindal zawju muy léppu nga bind nga def deux points ci kanamam def un demi ci kanamam def nga lool bindal euh, germaine bu dee français ngay binde boo bindee euh, époux deux points un demi mooy bu ñu xaajalal gi ñaari xaaj benn xaaj bi après nga def sœur germaine deux points nga def un demi hmm? léegi loolu baax na nga waaw loolu de baax na ma ne la kon nag téyel loolu eh, eh, bu dee eh, arabe ngay bind bindal zawj nga def deux point un demi wala après nga def uxtu shaqiqa benn un benn uxtun shaqiqa ah shaqiqatun nga bind un demi bu boobaa bu may def kii bi lan laay xool damay xool entre lan mooy relation bi am entre un demi ak un demi ma xool ne ah ci suuf laay xool du ma xool ci kaw un bi du ma ko xool bu doon quatorze wala quinze ak yooyu yëpp xooluma ko man ci suuf xool ma xool ne ah am naa deux am naa deux kon baynahuma tamaasul tamaasul am na te tamaasul bu amee lan mooy résultat bi mooy naktafi bi ahadil adadayn waaw ida kaana bayna bay bayna al adadayn tamaasul aktafi bi ahadil bu dee ne dafa am tanaasul dafa am diggante ñaari chiffres yi ñaari kii yi damay yem ci benn benn benn bi laay garder bàyyi beneen bi mu jeex ma ne ah tanaasul am na kon deux bi garde garder léegi deux may garder comme que ñaar yi kese laa am zawju ukhtu shaqiqa mooy kooku laay def ci kaw fa mu bindoon zawju damay pousse époux damay dem ci kanamam ci kanamu époux mais ci ci bi ko bi nekk bi ko tiim moom bi tiim fi ma bind époux damay damay pousse tuuti ci kanamu un demi bi ma bindee un demi époux ca kaw un demi ba ko féete kaw faa bind deux loolu mooy aslul mas'alati trouvé na aslul mas'ala jëf ji ma jëf nag mooy ba trouvé ne lii tamaasu la am kon nag bu tamaasul amee mooy dañoo niroo benn bi laay jël bàyyi beneen lool mooy amil amaliyatu tafsil moom lañ la doon wax bii wees waxoon naa xam nga lii jafewul bu tamaasul amee mooy ñoo niroo chiffre yi niroo fraction bi ci suufam ñoom ñu niroo un demi damay jël deux bi teg ko fële moom mooy nekk aslul masala léegi nag moom laay séddale ma ne jëkkër kon un lay am mooy deux boobu laay tas comme que alxuraan dane ma ku nekk un un demi lay am mooy xaaju alal ji ma jël un tegal ci kanamu fi mu bindoon un demi ci jëkkër ji moom un la am ci suuf ma def uxtu shaqiqa sœur germaine muy rakkam bi ma xam ne wala magam ju jigéen ji mu bokkal nday bay ma def ko un mooy te boo defee loolu boo plusee un plus un daf laa war a jox aslul masala un plus un daf laa war a jox résultat bi nga am la nga xam ne mooy cosaanu masala bi bi ñu tudde aslul masala peut-être am ngeen yeneen termes yu ngeen koy waxe ñi nga xam ne ñooy mathématiciens yeeg ñi ko jàng ci français mais man en arabe laa ko gën a xamee xaw ma ko ci français mooy aslul masala nan lañ koy kiiwe bu ngeen ci kiiwee di ngeen ko xam kon est-ce jafe na première relation bu mën a am entre chiffres yi mooy lii mooy tamaasul ak tamaasul mooy ida kaana al-adadaani ida kaana al-adadaani mutamaasilaan waaw mooy ñaari chiffres yi bu dee ne ñoo yem comme un demi un demi un sixième un sixième fële li tax bëgguma dugg ci li ñu waxoon sànq mooy zawju exemple zawju bi ñu jëloon mooy lépp un quart baay ji un sixième yaay ji un sixième doom ju góor yi albaqi li tax bëgguma dugg foofu mooy tamaasul xam nga am na entre un sixième ak un sixième mooy kon damay éliminer benn bi lay éliminer waaw retenir benn six bi mais après quatre bi daa am lu ñu war a def ak moom te loolu accès guñ ci accès guñ bokk na ci quatre yi ma la wax benn lañ nekkagul muy tamaasul léegi ginnaaw tamaasul foog naa c'est foog naa baax na kon lan mooy tamaasul buñ ma nee lan mooy pour résumer lan mooy tamaasul mooy luy laay jëkk seet bala baa gis nga aslul masala ñu ngi ci waxoon nañ la fii ngay jaar door a maanaam aslul masala am nañ ma aslul masala léegi ci un deux un deux un demi un demi comme que ñoo bokk chiffre yi deux deux ñoo ko nirule ma jël benn bi teg ko ca kaw mooy nekk aslul masala éliminer beneen bi mu nekk deux mooy sama aslul masala ma jël deux boobu tas ko ci ñaar ci ñaar ñi may séddale alal ji muy jëkkër ji mu jël un jabar ji jël un bu doon cent millions la mooy nekk cent millions bi laay teg ca kaw mooy nekk ca kaw ma tas ko jëkkër ji jël xaaj bi euh, doom jëlee euh, sœur bu jigéen bi wala sœur bi Euh, euh, rakk ji wala mag jigéen jël benn kon tamaasul mooy loolu mooy bu dee ne ñaari chiffres yi dañoo niroo léegi relation bi am ñaari un sixième ak un sixième mooy six un tiers ak un tiers mooy trois un quart ak un quart mooy quatre bi hein un bi am entre un deux un demi un demi mooy deux bi kon loolu baax na kooku mooy li nga xamante ni mooy ak tanaasul léegi léegi ginnaaw tanaasul mu am deuxième ak tadaaxul mu am lu ñu naan ak tadaaxul ak tadaaxul ci daxala la jóge xam nga tanaasul ci misa mooy lu ñu ñëw mis la tadaaxul tafaawul la comme tamaasul mooy boo seetloo yooyu yëpp dañ koy defante mooy lu ñuy defante la buñ nee gaa yi takaa takaa mooy xeex nañ seen biir ah ah comme loolu mooy euh, tadaaxul mooy lan mooy an yaqbal al adadu al akbar al qismu al qisma bokk ala al adad al asghar bi duuni kasr loolu mooy tadaaxul tadaaxul mooy lan mooy loo xam ne dañuy duggante dañuy mën a roofalante ñaari chiffre yoo xam ne dañuy mën a roofalante mu ngi mel ni bu ma amee ab un huitième ak un demi mooy ne euh, an nañ nañ définir li nañ wax li ñu waxoon sànq définition bi en wolof ba pare insha allahu taala mooy an yaqbala al adadu al akbar al qism ala al adad al asghar bidun kasr mooy bu ma amee ñaar opération un huitième ak un demi am naa lan suuf yi lañuy xool huit ak deux huit ak deux léegi ma xool entre huit beeg deux bi bu ma gisee ne huit bi mooy al adadul akbar man naa koo diviser ak chiffre bu ndaw bi mooy deux deux moo gën suufee li nga xam ne mooy huit bu dee ne loolu mën naa koo def bi duuni kasr talan ta virgule du ci am kasr boo ko déggee kasr fii damm ngoogu ñuy wax ci wolof damm la ñuy wax bëgguñu affaire bi di am damm mooy ne bu amee damm du baax euh, léegi mooy euh, euh, tadaaxul mooy chiffre bu bu mag bi bi may am comme un huitième ci miraas lay nekk buñ nit ki dafa génn àddina tey jëkkër a génn àddina mu bàyyi fi soxnaam ak doomam ju jigéen ak ki nga xamante ne nii mooy bàyyiti xam par exemple euh, kooku nan lay deme suñu boroom wax na ko ne yéen lan ngeen di am a assumu yéenay am euh, noo jëkkër euh, kii nu mu tudd soxna yi ñoom ñooy am lan un bu dee ne amu ngeen doom waaye nag bu dee doom fa in kaana lakum walad falahunna thumunu mimma taraktum ñoom ñoo am un huitième muy soxna yi ak bu dee benn soxna la ñoo koy moo moom bu dee ñaar ñoo koy bokk bu dee ñett ñoo koy bokk bu dee ñeent ñoo koy bokk léegi fii benn soxna kese la nga bind un huit da nga léegi mooy defal nañ defoon sànq fu may jox exemple rek yow bindal affaire bi sa kanam wala nga visualiser ko sam xel bu dee ne euh, fekkul nga toog wala nga mën a bind nga visualiser ko sam xel ne waaw jëkkër la wax waaw kon ma def eh, non eh, eh, jabar tey jëkkër moo faatu bàyyi fi jabar kon jabar comme que bàyyi na fi jabar lañ wax nga bind kon zawja zawjatun bindal zawjatun bul bind zawjun damay bañ confusion am te loolu moo tax ki côté miraas nii nga gis ñu bari ñu bind zawjatun di ko lee parce que dañuy bañ mu am confusion ak zawjun nga bind manal binnaa zawjatun manal ak benn doom bu jigéen bindal bintu ci suuf muy fii la fi monsieur bàyyi na fi soxnaam muy l'épouse nga bind épouse zawjatun après bintun ci suufam ci ligne bi ci tegu nga bind bintun après amun amu amu mooy kan mooy moom moom monsieur A frère boo xam ne ñoo bokk baay wala ñoo bokk ndey ak baay kooku asaba lay doon parce que papaam newu fi maamam newu fi kon ki nga xam ne moo bokk ak papaam kooku mooy nekk asaba ji mooy ki nga xam ne mooy taxaw li des ci miraas mi buñ joxee waa fara waa furu di moom mooy jël ci des kon mën na la bindal ci suuf am mooy oncle paternel léegi ñuy lijjanti nag ku nekk lu muy am ndaw si wax nañ li muy am alquran wax na ko fa in kaana lakum walad falahunna sumun comme que bàyyi na fi doom tax walad waxoon naa la góor ak jigéen a ci moo tax fii comme que jigéen na mooy jeex na tamit bu doon góor ak jigéen bu doon góor moo fi nekk doom par rapport euh, à la place de bint bu boobaa mooy am moo dul am mooy oncle paternel du am voilà mooy da koy da koy xujub da koy xaj bu la koy def xaj bu xirmaan sa doo am dara kon mooy nga def zawja kon def nañ un huitième lay am bint wax na seen doom yi mooy am mooy ci euh, saar bi aay bi ko jiitu aay onze bi fa in kaanat waaxida falaha nisf waaw mooy bu ngeen fi bàyyee seeni doom yuusikumullahu fi awlaadikum lizzakari mithlu hazzil unthayayn fa in kunna nisaan fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma tarak fa wa in kaanat waaxida falaha nisf bu dee benn doom jigéen ngeen fi bàyyi mooy jël moitié kon monsieur A doomam jigéen ji <laughs> mooy jël moitié nga bind kon ci kanamu fi nga def fii nga bind ci kanam walla bint un demi boo defee un demi après am ñëw oncle maternel fi nga ko def am moom baa nga fay def wala albaaqi le reste albaaqi mooy le reste mooy li yorent ma lay saa saa mu waxoon fa ma baqiya fali awla rajulin zakar lool moo tax kon baa ngay bind wala nga ne baaqi wala nga bind le reste voilà en français le reste mooy moom le reste moom desit gi li des liy jël desit wala bu dee wolof nga bind desit euh, léegi kon am ngañ zawj un huitième zawja boobu jabar un huit doom ji un deux ñoom ñaar kese nga am ñu am chiffre ñooy asxaabul furud moo tax lii nii ñuy wax chiffre yi ci asxaabul furud kese la mën a doxal loolu loolu foog naa bon waxuma ko mais euh, bon ça va euh, mooy nit ki da nga koy xam du fis quoi mooy ñii may wax ni asxaabul furud la mooy ñi al Qur'an wax ne ñii lii la am ñoom la chiffre yooyu la ñuy xool est-ce que am na tamaasul wala tadaaxul jii ñu nekk ñu ngi ci tadaaxul léegi kon am nañu un huit ak un deux ak un demi mooy ñaar kii kese lañ am léegi man li may xool lan laa la waxoon. bul xool un bi mooy ci kaw xoolal ci suuf nga ne ah bu njëkk bi di jabar huit laa am ci suufam man la doom ji jigéen la woon ma ne la man de deux laa gis am naa huit ma ne la xoolal huit xoolal defal huit bi sa ndejoor doom ji jigéen ji nga def sa càmmoñ nga xool huit bi ne ah, sama ndejoor de huit ma ne la xoolal sa côté càmmoñ waaye nga xool sa côté càmmoñ ne ah man de deux laa gis ma ne waaw kay kon deux huit ak deux nga gis ma ne la waaw man de loolu laa gis masha allah allah man de lii ma ne la léegi lan laa la waxoon définition tadaaxul mooy an yaqbala al adadu al akbaru al qisma ala al adadi al asghari biduni kasr mooy chiffre bu mag bi bi nga am nombre bu mag bi nga am entre ñaar yi ci fraction bi nii moom mu mën a mu daal di mën a nangu ñu diviser ko buñ jëlee nombre bu ndaw bu deux bu bu bu tuuti bi muy deux fii boo leen diviser mu jox la résultat boo xam ne du am la bu loolu amee lool mooy tadaaxul mooy kon ñaari chiffres yi ma am duggante nañ roofante nañ loolu mooy léegi nag man la comme jëlal huit huit nga am nga huit man mooy mooy al adadu an yaqbal al adadul akbar définition bi moo lay yóbbu ci lépp mooy grand chiffre chiffre bu mag bi hein daal di nangu nu diviser ko chiffre bu ndaw bi man a diviser chiffre bu ndaw bi mooy lan ma a la deux deux bi duudi kasrin te résultat bi ngay am am virgule du am damb nga ne ma kon baax na xaaral huit divisé par deux égale quatre ma ne la voilà kon quatre est-ce que quatre am na virgule mu ne nga ne ma déedéet amul damm ma la lii nag mooy ak tadaaxul mooy kon ñaari chiffres yi duggante ni ndax man nañoo roofalante nga jël bii roof ko ci beneen bi ba pare mu jox le résultat boo xam ne du am virgule loolu mooy ak tadaaxul est nga ne ma waaw jusque là ça va léegi nag ma la euh, nga ne ma mais euh, léegi résultat bi lu muy doon hein résultat bi lu muy doon ma la bu boobaa lii li ngay def mooy naxudu al adad al kabir wa nulghi al asghar naktafi wala nakta bu la neexee nga ne naxudu al adad al kabir wala naktafi bil adadi al kabir wa nulghi al asghar mooy bu boobaa ni laay def damay doyloo chiffre bu mag bi mooy huit huit bi laay jël éliminer deux bi waaw wa nulghi ma éliminer ma sànni al asghar bi gën a tuuti mooy entre huit ak deux la amoon un huitième ak un deux ak un demi léegi bi nga xamante ne noonu la demee gis naa ne tadaa euh, tadaaxul am na mooy bu ma jëlee huit bi diviser ko ak deux bi dina ma jox chiffre boo xam ne résultat boo xam ne du am damm du am virgule bu boobaa kon ma ne c'est ok ni may def bu boobaa mooy quatre boobu nag du ma du ma ko jël de mooy résultat boobu non lenn rek la ma doon permettre ngir ma xam ne est-ce que ñi tadaaxul am na seen diggante wala déet mooy duggalante nañ comme ko roo falante nañ nag damay jël chiffre bi gën a mag laay jël boobu laay garder mu nekk sama aslul masala mu éliminer deux bi bu boobaa aslul masalati fii mooy lan mooy huit huit mooy nekk cosaanu masala bi l'origine bi nga xam ne mooy nekk la base bi nga xam ne ci laay jóge li dem ci loolu mooy nekk aslul masala mooy wit bi parce que mooy mooy chiffre bi nga xam ne moom moo nangu ñu dag ñu ñu ñu ñu ko bi duuni kas bu amee rek mooy résultat bi bu amee rek ñaari bu ma jëlee diviser leen mu jox ma résultat boo xam ne amul virgule bu boobaa ni may def mooy damay retenir je retiens le plus grand nombre le chiffre le plus le plus grand chiffre moom laa jël muy lan huit après ma éliminer deux bu boobaa sama aslul masala bu may départage affaire yi huit bi laay def xam nga defoon nga zawja waxoon naa la tout le temps gis nga ba nga def première ligne ca kawam ligne ba nekk ca kawam foofu ngay def moom ngay fa ngay bind aslul masala laa fa am kon huit laay bind ca kaw ca kanamam nag mooy ba ma bindee lépp def un huitième deux point un huitième gis nga ca kaw un huitième ba ca kaw fa ma ko bind ca kaw ligne ba nekk ca kawam bu ma neexee sax deux lignes ca kawam ngir mu gën a kawe fa laay bind huit léegi huit boobu moom laay séddale ñi war a doon ñépp bu boobaa mooy kon du un dix xam nga un demi bi du moom laa jël ne li may def moom non non lan doom ji day jël wala wa in kanat wahida falan nis ma jël alal ji yépp la doon wax képp ku fi séddalee noonu mooy yow <laughs> yow di ko lañu <laughs> xam nga fii sa commence à à se euh, moo gën a facile que fi ñu parce que tamasul bi exemple bi ñu joxe un demi la un demi jëkkër un demi ukhtu mu jeex muy deux nga ñëw séddale mu jeex mais fii gis nga am nga un huitième en deuxième mooy parce que xam nga kaay nag ma wax la benn affaire boo xam ne fii nii mooy dinay wane ni lii c'est indispensable mooy lan xoolal nañ jël exemple yi ñu la wax léegi mooy bu doon nit koo xam ne day jaay dëgër dëgër bu fit eh, ne moom day miraase calculatrice eh, bon léegi nag mu am benn affaire bu ma nee miraase calculatrice tekkiwul ne kii miraas manu yor ab calculatrice boo xam ne da ciy jumbalikoo déedéet mais mooy ki nga xam ne daa jàpp ne mbir mi mu la du am miraas day ñëw ñu ne ko ah situation bi de nii la demee ñu ne mu ne nan ñu ne ko ah monsieur aade mi nga xam ndeysaan bu baax mi allah ji allah ji de moo faatu muy monsieur a léegi nag ah waaw inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waaw am na ko yàlla yërëm am na ko yàlla wax yooyu yëpp très bien c'est bien c'est bien def nga sunna def nga sunna alladhina ila asabatuhum musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un très bien très bien très bien mais nag waa ji nee na moom dafa ñëw ngir miraasal gaay ñu ne ko affaire bi nag affaire bi xam nga lan la lii daal mooy cas bi waaw cas clinique euh, bu ci nekk ak bosam <laughs> na ko gaay yi waxe siir siir ya cas clinique <laughs> bu nekk ak bosam bu ñëw ak bosam saay waaw comme médecin yi rek bu ñëw bu nekk malade bu ñëw rek même bu niroog bële am na lu leen wute allahu akbar on ne se baigne pas xaw ma ngeen koy waxe deux fois dans une même xaw ma rivière <laughs> waaye yéen daal saa yi yu mel noonu la yow ngeen ngeen corriger léegi mooy ñu ne ñu ne ko léegi affaire bi mooy monsieur Adé jëkkër la fi ba jabar la fi bàyyi benn jabar ak benn doom jigéen ak son oncle mater paternel paternel bu doon maternel du am paternel. muy ki nga xam ne moom la bokkal mook papaam moom monsieur a ñoo bokk ndey ñoo bokk ndey ak baay wala baay ak ndey wala baay kese mu ne kon baax na ñii rek la mu ne waaw kon zawja alxuraan nee na un huitième nga ne waaw mu bind un huitième bint doomu jigéen bi un demi la wax ñu bind un demi oncle paternel nga ne moom waxul dara de asaba la léegi imaginer ku ñëwoon naram waa ji ne exemple joxe ne li muy miraas li mooy day def nii non affaire bi c'est simple damay comme que ndaw si la wax dane wa in kaanat mooy nisu yu wax mooy alal yépp la wax man daal comme que monsieur A daal saa yi cinquante mille la fi bàyyi dama koy xaaj ci digg bi jël vingt cinq yi jox doom ji xoolal bu jëlee vingt cinq yi dox dox doom ji léegi un huit bi nan la koy def parce que un huit bi tamit suñu boroom dane fa in lam yakun lakum walad falahu falahunna as-sumun fa in kaana lakum walad bokk ñoom ñoo am as-sumunu mimma taraktum le mooy bu dee da ngeen dafay bàyyi doom seen soxna yi wala seen soxna si mooy jël un huitième ci la ngeen fi bàyyi mais un huitième boobu mu wax lan la un huitième mu alal ji yépp la waxul ne xaar alal ji buñ ko defee non alal ji yépp léegi kon est-ce que imagineel bu ñëwee ne non jox naa waa ji kon vingt cinq ci des vingt cinq yooyu kon ma ñëwaat xaajaat ko huit xaaj benn xaaj bi ma jox yaayam est ce que lay demee du baax mooy ku ko narat miraase noonu du baax mooy il faut lan nga trouver li nga xam ne mooy aslul mas'alati loolu moo ah, euh, bu dee man xaw ma yii ñu jox ma miraas ma ne moom euh, amalu gën a simple lii ce que je vais faire damay jël alal ji xaaj ko comme li wax sànq jël vingt cinq jox vingt cinq millions jox ndaw si mu dem léegi cinquante léegi nag nga ne ko mais vingt cinq millions yi des nu muy def mu ne non dama koy xaaj huit xaaj vingt cinq yi lay xaaj huit xaaj waaw divisé par par par huit xam nga boo defee divisé par huit day damm mu ngi lay ay trois virgule quelque mooy affaire bi mooy de toute façon bu baax léegi nga ñëw ne benn bi laa jox léegi am bi nga ne ma jox ko ci des mooy am nga problème fii ni ngay def mooy danga naan déedéet aslul masala laay trouver diggante huit beeg deux bi laay dem seeti seen relation ma comme que gis naa ne ñaari chiffre la ñoo xam ne ñaari chiffre pair lañu d'abord pour chercher mooy premièrement damay éliminer tamasul parce que bu may seet lii la damay seet yépp ah. xam nga ñeent lañ wax ñun ñu ci deuxième bi gis nañ tamaasul gis nañ tadaaxul tamaasul mooy buñ niroo yi gis naa ni huit ak deux moom niroowuñ mooy huit huit la deux deux la kon tamaasul amu fa léegi ma seet tadaaxul est-ce que mooy chiffre bu mag bi ci ñoom ñaar benn ci huit bi wala deux bi bu ma ko diviser ak beneen bi mooy benn chiffre bu ma ko diviser ak beneen pas bu ndaw bi ah parce que bu ndaw bi moom de toute façon boo jëlee deux divisé par huit yaa gën a ne foofu day am ay virgule loolu taxul ñuy wax mooy loolu bi duuni kasra day mooy day am kasra tey mooy bi gën a ngay jël muy huit bi ma diviser ko ak li nga xamante ne mooy deux bi mu jox ma quatre ma xam ne ah kon lii bi duuni kasra te waxoon nañ at tadaaxulu mooy an yaqbala al adadu al akbaru al qisma ala al qismata al al asghari bi duuni kasra te du am mooy mu nangu chiffre bu mag bi man koo diviser chiffre bu ndaw bi sans mu am virgule sans mu dam mu ma xam ne kon bu boobaa résultat bi mooy lan mooy man aktafi bil adad al kabir wala al akbar wa ulghi al asghar damay jël chiffre bi gën a mag muy huit éliminer deux bi léegi huit boobu mooy nekk sama aslul masala ma teg ko ca kaw huit boobu nag kon ñoom laay jël séddali leen ci entre doom ji entre jëkkër ji noo jabar ji doom ju jigéen ji ak baytex bi bu boobaa nii la séddale biy demee jëkkër ji benn lay am parce que huit moom un huit mooy suñu borom dana alal ji buñ ko xaajee huit xaaj benn xaaj bi lay jël ma jël un bi kon teg ko ci kanamu jabar ji doom ju jigéen ji dañu moitié ma jël moitié wu ñaata la quatre ma jël quatre hein moitié wu ñaata la ma jël quatre teg ci kanamu doom ji jigéen ji léegi ñaataa des la des bu ma jëlee bu ma jëlee quatre plus un mooy benn wu jabar ji muy un plus quatre muy moitié wu alal ji bi nga xam ne moom la doom jigéen ji yor muy quatre plus un muy cinq li des cinq pour ma àgg huit mooy cinq si sept huit trois wa ci des kon trois laay def ci kanamu fi ma defoon yi muy le reste te oncle paternel bi waroon ko jël te xamuñu ñaata la parce que moom asaba la mooy bu asxaabul furud ba ñu jëlee muy jëkk jabar ji jël na un huitième muy un bi ci huit bi jël na ci un doom bi jigéen bi jël ci quatre ndax mooy moitié wu huit te loolu la suñu borom wax léegi li des muy trois bi des moom laay jox seen oncle paternel affaire ba jeex miraas ma jeex na tëri na tëdd na boor lii mooy tamaa mooy tadaaxul dafa am bu tadaaxul amee entre chiffre yi ma am bu boobaa mooy ni may def damay jël chiffre bu mag bi laay retenir éliminer chiffre bu ndaw bi léegi baax na léegi nag euh, bon suñu heure jot na léegi ni ñuy def ah <coughs> mooy kon dañuy dañaa yem nii allah kon tey ñu ngi gis affaire yi est-ce que na unaashiduka billah unaashiduka billahi alladhi la ilaha illa hu a hada saab est-ce que lii dafa jafe bon ku mooy ku nekk xamaa bu peut-être bu jafee rek mooy man maa mënul expliquer waaw loolu non bu dee gis nga jafe mooy nga boo nga dem bon saa yi nii de toute façon il n'est pas pédagogue quoi waaw loolu moom c'est sûr man maa pédagogue <laughs> voilà <laughs> mais quand même <laughs> yàlla xam na ne mbiri yomb na sooy ah kon am na tanaasul mooy ñaari chiffres yi niroo am nañu tadaaxul mooy chiffre bu mag bi ci ñaari chiffres yi booy xam nga fii ñaar lañ nekk mais dinañ ñëw mbir yi gën compliquer affaire yi buñ paree ci bay dugg ci cas pratique yi foo xam ne yu bari lañuy am comme ñu am cinq yoo xam ne ku nekk ci ashabul furud la waaw ah, un huit ay deux tiers ak yu mel noonu am na yoo xam ne combinaison yoo xam ne man la nekk am na combinaison yoo xam ne manu la nekk parce que ñaar ñi ñi yelloo loolu manuñu fee bokk di doon benn même personne man na nekk waaw ma ah ma ne la mu ngi mel ni jëkkër ak jabar manuñoo daje ci miraas moo xam ne ki ñuy miraas mooy kenn ci ñoom ñaar man da nekk <laughs> loolu bon nañ ci ñëw mais daal mooy pour wax la kon tey gis na ñi nga xam dañ ne mooy relation yam entre chiffres hal baynahuma tamaasul aw tadaaxul des na deux yoo xam ne deux yooyu la ñuy gis bii di ñëw ah insha allah après gis nga ñu ngi dugal léegi asuma masala gis nga commencé nañ léegi di di di di toj miraas bi mu àgg ne nee mu ñax gis nga entre zawja bint am ah, gis nga affaire bi leere huit mooy asul masala nga jël huit un comme que soxna si un huitième la am nga jël un tegal ko nisfu la euh, doom ji jigéen bi am nga jël quatre tegal ko li des nga jox ko am son am paternel muy son ndongol paternel muy trois yi mu jeex kon mu ngi noonu mooy inconnu parce que inconnu mooy albaqi le reste foofu interrogation la mooy asaba yi ñoom li ñuy am interrogation la point d'interrogation mooy xaw ma la la foog jaaru ba ci yii nii calculer affaire ne lii fii kii nii lii lay am saaxibul fard bi lii lay am beneen saaxibul fard wala saaxibatul fard bee eh, ci moom yii nii alxuraan lii lay am la des ba ñoom ñépp jëlee inconnu boobu ca lay ca lay feeñ rek ma xam ne ah kon am fii mooy am trois kon nga gis ne kon am l'oncle paternel asaba bi gis nga doom ji ni ko bari lee sax bariwul doom jigéen doom jigéen ñi la moom mu am trois te moo ëppale jë jabaru ki nga xam ne mooy eh, eh, eh, frère di génn àddina ndax moom un la am kon insha allah kon tey nañu yem ci at tamaasul ak at tadaaxul bii di ñëw ñu gis yeneen ñaare ci des muy juróom ñaari ji des insha Allahu ta'ala ci jotaay bii di ñëw ñàggale ba léegi ñu ngi ci ilmul faraa'id ginnaaw fiq bi biñ ko jeexalee te des na quelque masala ko niñ ko waxoon bii weesu ci wàllu fiq bi waaye biñ ko jeexalee loolu nag ñu ñëw nag ci nekk ci xisaab bi moo tax li en boo xam ma mi alxisaab lañ koy tudde rek waaw mais alxisaab baabul xisaab yi waaw muy tur bi bi bi tiitloo ñu bari te ja jaru ko ndax vraiment ce n'est pas aussi difficile kon insha allahu taala ci jara bii di ñëw ñu àggale wallahu taala alam sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in